loolu lépp di wane ne gravité wu kii quoi waaw ba pare yonent bay saa kii mu décrire xaal bi mu nekke comme ni ko boroom xam-xam yi di waxe dafa ràngoo euh, <coughs> li nga xamante ne mooy li nga xam ne nit ki mooy summa dakara rajul yutilu safar ash'asa akhbar wax nañ la ki aji poussière dem ci toolu xare poussière ngir jaamu yàlla ci yoonu yàlla la tukki yaa ah, pas tukki kii nii rek de dem di kii nii noonu voyage yi fenn di nusa promenade non tukki jaamu yàlla la waaye li muy lekk li muy naan li muy sol lépp xaram <laughs> ndaxa waa dafa ràngoo tegginu ñaan yépp yi yàllay nangoo ñaan comme ni ko al imaam al xaafis Rajab mu ngi koy wax ci jaami'ul ulum wal hakam al ham wal hikam mu ne daf fi am dafa sabab yi nga xam ne allati taqtadi ijaabatu waaw mu ne gis nga wax ji yone saa saa ashaara fiihi sallallahu alayhi wasallam ila aadaabi du'aa daf cee junju tegginu ñaan ak sabab yi nga xamante ne ñooy may borom bi nangu sa ñaan wa ilaa ma yamna'u min ijabati waaye li nga xam ne malgré boo remplir lépp te yooyu sàmmonteeg moom loolu day tax yëpp yàqu kenn du la nangul léegi mu ne ñeent boo seetee xadiis bi ñeenti mbir la tudd thumma dhakara rajula yutilu safar mooy itaalatu safar ndax tukki ci boppam tukki kese tukki madinatu ijabatu da'wa la fu ñuy njaarte di ci yaakaar borom bi nangu ñaanu aji tukki ji la mu ne comme li sayna Abu Hurayra xadiisam bi wax jëli ci yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne yonent salaatu salaam nee na salaasun salaasu da'awaatin mustajaabaat laa shakka fiihin da'watul mazluum wa da'watul musaafir wa da'watul waalidi li waladihi mu ne xarrajahu Abu Daawuud wa Ibnu Maajah wa Tirmidhi Allah <laughs> li lay wan ne tukki daa bokk ci fi nga xam ne dañuy yaakaar ka ko def xaal bi mu nekkee borom bi da ciy nangu ñaan yonent bay saar saar ne ñetti ñaan a ngi lu ñuy nangu la amul benn sikki sàkk bu ci nekk ñaanu ñii ñaanu ku ñu tooñ mooy ñaan yàlla ndax ko xol bee jeex nga tooñ nit moo xam autorité nga moo xam yow moom la wala ko ëpp doole wala koo xam ne sax yéen maase wala du man di doon nga tooñ ko xol bi jeex mu ñaan la yàlla ñaan la lu bon gisoon nañ ko fi wattaqi da'watal mazlum la yonent ma saa waxoon keroog bi mu yebalee Seydina Mu'adh mu jabal ne ko mooy tëndakul yi nga xamante ne mooy ñaan yàlla koo xam ne dañ koo tooñ ndax moom laysa baynahu wa bayna allahi xijaab amul diggante moom ak borom bi amul benn lu fa dox benn kiiraay ñaan gaak lu fa dox laysa baynaha wa bayna allahi xijaab benn waaw kon daawatul mazlum bi ci tegu daawatul musaafir ñaanu ki nga xam ne dafa tukki waaw bi ci tegu wa daawatul walidi waladi li waladi waajur wuy ñaanal doomam di ñaari sens lu baax ak lu bon moo tax waajur yëpp bu def attention di ñaan seen doom yi lu bon te lool gisoon nañ ko fii ci Riyad bi mu ne lool imaam Abu Dawud moo ko solo ak Ibn Majah ak Tirmidhi ci Ibn at-Tirmidhi euh, rahmatullahi alayhi foofu dane dawatul walidi ala waladi ñaanu yaay euh, euh, waajur yi yaay wala baay ci kaw doom mooy ñaan yàlla gum koy ñaan mu ne te lu mel noonu soloo nañ ko ci Ibn Mas'ud kon lool benn di wane ne kon safar itaalatu safar lu nekk tukki rek daa bokk ci loo xamante ne fu ñuy ñaanu ka ko def kii remplir na lool mu ne deuxième bi ma zakara rajula ash'asa aghbara waaw karaw bi cuqaaral na poussière na jaxasoo na ba pare poussière tiilu safar <coughs> léegi mu ñëw nag ci aghbara ash'asa aghbara waaw yutilu safar ash'asa loolu mooy mu ne xusulu tabazul fi libaas mooy waa ji remplir na kooku yeneen saa sam di tudd ginnaaw bi mu guddeelee tukki bi nga xam ne yeneen saa sam wax na ci ne bokk na ci ñi nangu seen ñaan mooy doyadi ci wàllu col ko wal hay'a ak son mooy doyadi ci wàllu réere waaw at tabazul fi libaas wal hay'a ak état bi yay gis nit ki toroxlu waaw ngir boroomam tabaraka wa taala waaw allahu akbar wane ne <coughs> moom daanaka mooy ki doyadi yaa ayyuha nnaas antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul haliim borom bi nee na yéen nit ñi yéen ñi aajowal seen borom borom bi nag tabaaraka wa mooy ki nga xam ne moo doylu mooy soxlaalul kenn dara te moo sant boppam al imaam al haafid rajab mu ne ñaareel gii koog da koo am waaw ashaas na karaw ga cuqaaral na al ixbaar axbara daal di nekk koo xamante ne dafa poussière loolu bokk ci nga xamante ne min muqtadayaati min al muqtadayaat li ijaabati du'aa comme xadis biñ fi gisoon ah tuddoon nañ ko fii bi yeneen saa salaam ne xadis mu ne wa fil kama fil xadis al mashhur rubba ash'asa waaw axbara di timrayn madfu'un bil abwaab law aqsama ala allah la abarrah allah waaw <laughs> bo yeneen tubaab yi saa salaam ne. bariwaana koo xam ne karaw ga cuqaaral na poussière na yére ya ak yaram wa lii timray ni ñaari liñ ko xamee rek mooy bu bëgg yére boo xam ne boo xam ne bu modeste buñ ko xamee madfun bil abwaab buntu buur yeeg kilifa yi fu mu dem ñu eh, eh non non non daqale eh kilifa gi naw waaw kenn ko ubbil buntu fu mu jëm ñu tëj. waaye law aqsama ala allah wat naa ne man yonent saa salam kookee bu waatoon ñaan ci yàlla dara ne borom bi mu def ko borom bi defal ko ko imaam mu muslim moo ko solo gisoon nañ ko tuddoon nañ ko fi waaw rubba dhi timrayn la yubba'u lahu law aqsama ala allah la abarrahu law qaala allahumma inni as'aluka aljanna la a'taahu allahu aljanna wa lam yu'tihi min ad-dunya shay'an la boobu ibnu Mas'ud moo ko jële ci yoneen saa salam mu ne leen saa salam nee na bariwaana koo xam ne ñaari yéreem yu yeñ ko xamee rek kii moom ñii xanaa amul leneen laa yu ba ula gaay kenn du ko faale ci dara duñ ko sóoraale ci dara duñ ko bàyyi xel waaye law aqsama ala Allah waatoon ñaan yàlla wala bu waat ci yàlla ne borom bi ngir mu defal ko dara borom bi defal ko ko bu ne woon borom bi jox ma aljana mu jox ko ko ci saasi te pourtant ci àddina ñu jox ko ci dara allahu akbar allahu akbar kii nag noonu la mel waaw <coughs> kii noonu la mel waaw yutiilu safar ash'atha waaw allah sunay xadis deux cent cinquante deux waaw alaa uxbirukum bi ahlil janna kullu da'ifin mutadaaf law aqsama allah la abara waaw yeneen sa asaam ne ndax duma leen xabaare waa aljana waay képp koo xam dafa wàcce boppam doyadi ci bëtu nit ñi waaw waaye kanamu boroomam ci kanamu boroomam mu jàppe xam ne loolu mooy xaalam lu mu waatoon ñaan ko boroomam boroomam dina ko jox allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali kon beneen a ngi xam ne waa ji ràngoo na ko pourtant kenn nangu ko ñaanam al imaam Euh, <coughs> rajab mu ne ak salis ñetteel bi nga xam ne kii da koo ràngoo bokk ci yi nga xam ne ni mbir la yoo xam ne borom bi da cee lëkkaale nangu ñaan ba pare digg ko ci ci lan nañu yenentam alayhi salaatu wassalaam ginnaaw ñaar yi ñu la gis mooy maddul yadayni ila as-samaa maddu yadayhi ila samaa tàllal gu mu tàllal yëkkati loxoom jëmale asamaan mu ne wa huwa min aadaabi ad-du'aa allati yurjaa bi sababihaa ijaabatuhaa waaw mu ne daa bokk ci tegginu ñaan yi nga xam ne dañuy yaakaar ci sababu loolee jëf jaam bi bu ñuy def loolee di tallal ay loxoom borom bi nangul ko mu ne wa fi hadisi salman nekk na ci hadis sayna salman abul islam al farisi radiyallahu anhu mu ne an nabi di jële ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu ne inna allaha ta'ala hayyun karimun yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaa'ibatayn allah saydna salman abul islam waaw mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam nee na wa radiyallahu ta'ala an saydina salman waaw mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam nee na gis nga borom bi tabaraka wa taala dafa nekk koo xamante ne ku am ku tedd am na li nit ñi naan kersa mooy borom bi du def jaam bi daal di yëkkati ay loxoom ay yoxoom ci moom di ko ñaan mu delloo leen loxo yooyee ñu sooy du leen nangul dara imaamu ahmad moo ko solo al imaam abu daawuda ak at-tirmidhi na ko al imaam ibnu maaja borom bi du def loolu <laughs> allahu akbar allah muy hadis boo xamante ne mu ci saxiixu Ibn Hibban rahmatullah alayhi ala al-jamii al-imaamu solo na ko daal di koy wéral imaamu Zahabi ne ah, kay noonu la te imaam al-Haafiz Ibn Hajar ci al-Fath isnaadam bu baax la Allahu akbar kon loolu nekkul beneenam <laughs> beneen xaala ngoog boo xamante ne daf ca bokk ci yi nga xamante ne mooy la waa ji ràngoo ta mu bokk ci yam nañ ci borom bi moo ci nangu ñaan mu ne war rabi'a ñeent <coughs> ñeenteel bi nga xam ne waa ji ràngoo na ko mooy al ilhaahu ala allahi tabaraka wa taala bi takriri ah dhikri rububiyatihi wa huwa min a'zami ma yutlabu bihi ijabatu du'a ijabatu bima bima yutlabu bihi ijabatu du'a waaw mu ne mooy le fait que ngay insister ndax borom bi daa bëgg ku koy laaj tey insister ci laaj yi xam nga walillahi matalu masalul a'la nit ñi nit lu mu tabe tabe boo ko laajee di laaj laaj laaj laaj laaj bu yàggee dina la ne sawaay nag doy na quoi waaw bu la ko waxul dina la xoole bëtu sawaay nag gaa yi amul xel quoi waaw <coughs> am na problème ñëw wax ma ma defal ko mu ñëwati ma defal ko mu ñëwati mais mu bëggu def yow toog alhamdulillah mais trop c'est trop nit loolu lay wax borom bi nag walillahi al-masalul a'la moom nag loolu la bëgg. mooy yow dil dil dil insister di insister di insister loolu la bëgg mooy insister alallaay ci yàlla ki ji baamu di tudd yaa rabb rububiyyati yi ken moom dong mooy kiy màggal jaam yi moom moom jaam yi bokkuleen ak kenn te mooy ki leen di defal di leen yokk di leen tette yoo xamante ne moom dong la soxlawu ci keneen muy muy répété baat boobu yaa robb yaa robb yaa robb mu ne bokk na ci ñi gën mag ci nga xamante ni moom lañuy ñuy sakkoo nangu ñaan mu ne wa xarraja al-Bazzaar ba léegi al imaam al-Haafiz ibn Rajab ci li nga xamante ne mooy Jaami'ul Uluumi wal Hikam rahimahullah mu ne imaam al-Bazzaar rahimahullah daal dinay solo waaw min hadisi Aïcha ci hadis sayyidatu Aïcha ummul mu'minin radiyallahu anha ci lu mu yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne inna al-abd idha qaala al-abdu ya rabb arba'a qaala Allah labbayka abdi sal tu'ta Allah <laughs> waaw waaw <coughs> mu ne même bu dee hadis bi càllale bi par exemple al-imam al-Haythami Eh, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nee na fiihi al-Hakam ibn Sa'id al-Umawi da'if mu ne sukka hadis bi al-Hakam ibn Sa'id al-Umawi moo ci nekk dafa wéradi en tout cas hadis bi dana yonent saa salaam dane jaam bi bu ne yaa Rabb arbaa bu tuddee boroomam woo ko dagaan ko ngir ñaan ko di ko dagaan yaa Rabb yaa Rabb ñaar yaa Rabb ñett yaa Rabb ñeent qaala allah nee na borom bi tabaaraka wa ta'aala danaan ko labbayka wuyu naa la abdi yow sama jaam waaw sal léegi ñaanal tooto ñu jox la la ngay ñaan waaw imaam al-Haafiz ibn Rajab rahimahullah mu ne wa xarraja at-Tabarani wa ghayruhu min hadiisi Sa'd ibn Xaarija waaw waaw <coughs> mu ne al imaam at-Tabarani rahimahullah kudul moom solo na jële ci hadiis Sa'd ibn Xaarija mu dafa am radiyallahu anhu anna qawman shakaw ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam quhuut al-matar mu ne daa am ay yoo xam ne dañoo ñëw ci Yonent bi daal di koy diis doon jàmbat le fait que taw yi taxawuñ taxawoon bekkoor gi ñàkk taw fa qaala nee na yoneen saa sallam ne leen ujsu ala rukab wa qulu ya rabb ya rabb warfa'u as-sabab as-sababa ila as-sama fa suqu hatta ahabbu an yukshafa anhum waaw mu ne yeneen saa sallam bi ko ñoon jàmbatee lool mu ne leen boofu leen sukku leen ci seen óom yi sukku leen ci seen óom yi ngeen toroxlul seen borom te ñaan ko ne yaa rabb yaa rabb eh saa borom eh suñu borom ngeen yëkkati seen eh, baaraam bi ngeen di sabbaale moom ngeen di yëkkati bu ngeen koy def lu bu ngeen koy ñaan ci asamaan nee na bañ ko defee taw bi daa baree bari ba ñoom ni ñuy ñëw sopp <laughs> du mu arrêté waaye xadiis boobu xadiis boobu sanadam Amir ibn Xaarija moo fa ne al imaamul Buxaari dane fi isnaadihi nazar ne moom càllale bi am na lees ciy seet waaw al imaam Abu Haatim rahimahullah mu ne isnaaduhu munkar càllalam moom bu ñu munkar la bu ñu bañ la quoi mooy y'a un problème y'a un souci waaw mu indi hadis boo xam ne euh, moom imaam al-Haafiz ibn Rajab ba waaye boo xam ne it dëgërul mais lii lépp c'est ci Eh, wax ci li nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu woowu nga xam ne mooy yaa rabb te lool xam nañ ne bokk na ci nga xamante ne nii nit ki buy ñaan tudd tu turu borom bi yi ko neex walillahi al asmaul husna fad'uhu biha borom bee ñu ko wax borom bi moom la ñeel tur ya ngaa xam ne ñooy yu sell ya te kawe bu ngeen koy ñaan eh, eh, ñaan leen ko te jaare ko ca waaw kii di jël ci yooyu yaa rabb yaa rabb waaye nag problème bi yépp mooy li nga xamante ne rek mooy fa anna yustajabu li dalik parce que li mu lekk boo daganul li muy naan moo daganul allahu akbar <coughs> waaw boo bëggee say ñaan say nangu say julli say jaamu yàlla yooyu borom bi nangu ko seetal li ngay dugal sa biir ndax mooy l'axe central de toutes les choses waaw allahu akbar <laughs> fa anna yustajabu li dalik bu dee faalewul yooyu nag di lekk lu ko neex di dugal ci biiram bi lu ñu ko jox ak lu gën a jege lu ñëw du xool ndax dagan naam aminal xalaali hu aminal xaram est ce ci lu dagan li wala lu xaraam li yoonal new ci muy ramasser di dem ah yow yaa tëjal sa bopp buntu nangu ñaan moo tax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dañ koo laaj ne ko waa yow Sa'd parce que kaana Sa'dun mustajab kaana Sa'dun mustajab ad dafa ne woon koo xam ne ku ñaan la woon yoneen saa salama ko ñaanoon mook ko ñaanaloon dañ koo masalaaj ne ko waaye yow waa Saad imaam al-Hafiz Rajab mu ngi koy tudd radiyallahu anhu waaye yow lan moo tax sa ñaan mu ne maa rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana min ayna maji'iha wa min ayna xarajat mu ne lenn la daa am lu ma sàmmoon teel masumaa yëkkati dara benn dank wala dara lu may dugal sama gémmiñ lu dul bala ma ko ci dugal di ko yëkkati di ko dugal dinaa xam fan la jóge ak fan la génne est-ce que ci lu dagan wala lu xaraam la jóge waaw allahu akbar wadax <laughs> boo ko deful nag sàmmoonte woloog loolu dinañ yàgg di ñaan suñuy ñaan waaye yow nan lañuy ñuy dëkkee nan lañuy ñuy nekk ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bari ci ñun mooy yàlla ak naanum ñeex lañ yemale wala ñu gën ko koo yombale dëkke systématiquement guddeeg bëccëg mais di ren di yonent bi alayhi salaam sous l'autel de notre bakkan pare ne nag lan moo tax yàlla nanguluñ suñu ñaan yi bu ñu yéefar yi di toroxal waa mii ñun ñoo yabaati koo ci gis ci ñun xaw na ricc ci kaay yi boo seetee liggéey ba muy def sariya jam na ko wala même bu dee liggéey bu dagan la la mu war a sàmmoonteel julli yi ko yàlla teg muy ay farata da koy teg fële ba def yëfi addinaam ba pare heure bu ko neexee la koy def tët tët lépp lu yonent bi alei bi jàngale ñu koy ñu ko ñu koy fule au au pied waaw léegi nag bu problème amee ñu ne nañ dajale ci jàkka yi wàcce kaamil yi nañu wàcce téeméeri kaamil junniy kaamil moo yow borom bi xoolul kaamil yooyu de kaamil yooyu borom bi xoolu leen waaw xoolu leen laa wax moo tax ñaan gu yàgg rek lay doon dara nanguwul ci parce que dañoo tënkoowul ak li nga xam ne moom la yonent bay saasaam bi wax fii allahu akbar waaw <coughs> moo daal imaam alxaafis na xajar non ibn Rajab rahimahullah mu ne yoneen saasaam lim ne waa waa ji moom annaa anna yustajabu li daalik waa ji xam ne lii la dëkke li yàlla xaraamal ci lekk naan yooram new ci lépp xaraam waa kii lan la ko yàlla même dee mu ngi nii suufu Arafat Arafat la taxaw suufu Arafat yu tiilu safar bésub Arafat nga toog taxaw ci suufu montagne bi di ñaan poussière pënd dem Muzdalifa fanaan fa lu ne dem ci masharul haram ca suba ga jàll fa dem Mina sànni ci ya def lépp ñëw sa di ñaan yàlla nanguwu ci tous c'est pas vrai ya <laughs> boro boro xam-xam yi naan nii bu dee nekk ki nekk ci jihaad ak ak moom la yeneen saa salaam joxe exemple nii mais léegi damay laaj keneen ku nekk ci lu gën a suufe loolu moom ba pare sàmmontewul ak li muy lekk ak li muy naan yoonam new ci mais kooku moom moom kooku lan lañ koy wax <laughs> kooku lan lan lañ koy wax moom <laughs> mu ne moo a yeneen saa salaam an fa anna yustajabu li zalika fa huwa istifhamun waqa ala wajhi at-ta'ajjub wal istim'ad mune <laughs> question la bu yeneen saasam di laaj ab boo xam ne ngir yéemu ak soril le fait que yàlla nan lay nangule ku mel ni ah mu ne moo tax fa yuxazu min hada anna tawassu'a fi al-harami wa bihi min jumlati mawani' al wa qad ma yumna'u hada al min man mana'ahu waaw Allahu akbar mu ne dañu ciy jàng alhamdulilah kene hadis bi kene gis nga di yaatal ci wàllu lu xaram di dunde waaw daan li am solo mooy ñafe quoi li am solo mooy fa nga koy dugal waxoo lu am waaw di <coughs> recycle lu xaram amul ci diine l'islam wax nañ la sànq bu dee lu xaram la da nga koy yéeney débarrassé wu ci lu xaram ngay joxe mais ngay am mais pas yéeney def lu baax allahu akbar di saraxe fan yéene fan mukk kon dañ ciy njànge ne di yaatal ci lu xaraam nekk ci yu xaraam ak di ko dunde lool bokk na ci yi nga xamante ne ay blocage la yi tax kenn du la nangul dara ci say ñaan mu ne waaye man dañoo daj leneen loo xamante ne nii dina tere ñaan ñu nangu ko yu bokk la ci yi mu tudd fii de wa qad yakunu irtikaabul muharramaatil fi'liya maani'an min al ijaabati ayda waaye di def yi yàlla xaraamal ci wàllu jëf nga koy def yooyu même boo remplir lii lépp sa lekk sax dagan ak yooyu tax kenn du la nangul moom laa la doo wax lànk ñu dëkk ci xaraam yi yàlla xaraamal ñu koy rendi ak yim nit li ñu koy rendi tous les matins tous les jours toute la ba guddi jot ba pare foog ne ñun léegi buñ taxawee ñaan yàlla dañu koy may mu ne yooyu noonu tamit ci lañu waaw mu ne ko wa kadhalika na ko noon tarkul waajibaat yow li la yàlla warloo jullil ci waxtu yi nga bàyyi ko waaw yow fajar ngay julli boo julli waatee mooy boo wàccee ay vingt-deux heures nga dox toog ci ñëw ci kër gi toog waxtaan ba neex la reer tàppante fii dem sangu ji bay waaja nelaw yi lekk ba sa koll bu fees nga door ne yaa ngi julli di këpp këppal yow xam nga ne dangay ngay caaxaan yow loolu bokk na ci li nga xamante ne bokk na bàyyi yu dagan yi la yàlla waral war lool mu ne loolu it bokk na ci yi nga xam ne yooyu day bokk ci tamit li nga xam ne day bloquer ñaanu nit waaw kama fil hadisi anna tarkal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yamna'u ijabatu du'a al akhyar mu ne comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci hadis ba que bàyyi di digle lu baax tey tere lu ñaaw <coughs> lu yàlla xaraamal te bañ ko bu ngeen ko bàyyee loolu day tere ñuy nangu ñaanu nit ñu baax yi xam nga loolu gisoon nañ ko fii la ta'muruna bil ma'ruf gisoon nañ ko fii ci Riyad bi laa wax moom hadis boobu lay dund waaw yonent bi alayhi salaam ne la ta'muruna bil ma'ruf waaw waaw waat naa ne <coughs> di ngeen digle lu baax aw la wala tanhawunna 'anil munkar wala dete ngeen tere lu lu lu yiis te daa waxoon walladi nafsu nafsi bi yadi yoneen saa sam dane waat naa ci am ne sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi di ngeen digle lu baax di tere lu bon tii ñi nga xamante ne ci loxo ki nga xam ne mooy tooñkat bi ña kii def lu ñaaw daldi ko ciy force indi ko ci dëgg wala borom bi dina jël xolu ñenn ñi dóor ko ci xolu ñeneen ñi ba pare mu daal di leen rëbb comme ni mu rëbboon ñu leen fi jiitu woon allahu akbar waaw lii la beneen bi mu ne di ngeen digle lu baax di tere lu bon ah di ngeen digle walladi nafsi moo xadis cent boobu sax imaam al-Hafiz ibn Rajab di wax xadis Seydina Hudayfa radiyallahu anhu ci baabul amri bil ma'ruf foofu lañ ko gisoon wan nahyi anil munkar mu ne yeneen saa salaam nee na waaw walladi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum rawahu Tirmidhi Allah mooy en fait yi mu la tax ñun suñu ñaan yi amul benn résultat wallaahu musta'aan dafa bari te ñun ñi ci mucc mucc ci yëpp bariwul waaw moo tax borom bi ci ngëneelam rek lay jëkk rek may ñoo ah. seet ci bàyyi ma yéeg ah, yooyu quoi waaw ak yi nga xamante ne manuñoo wax waaw sinon ñun moom suñu mbonte yi nekk on mérite rien wal iyaazu billah kër yu mbugal rek mais nag alhamdulillah borom bi moom karim la ko waa waaw waaw kon borom bi wallahi burul woon borom bi yàqu nañ bu baax waaw yonent bi alayhi salaam ne euh, waat naa ne di ngeen digle lu baax waaw di tere lu bon hadis bii dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom la al imaam al haafis ibn Rajab di junju nii ñàkk digle lu baax ak tere lu bon day tere nangu ñaanuñu baax bo- yonent saa saam ne waat naa ci ki nga xam ne walladi nafsi bi yede waaw ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom la ta'murun na waat naa di ngeen digle bil ma'rufi ci njekk wala tanhawun na di di ngeen tere de wante anil munkar ci lu yiis kenn du toog naan ñoo ah seen affaire la ñun ça nous regarde pas c'est leur affaire soo muré vacciné waxoo dara xamoo li ngay wax aw wala boog la yuusikat na léegi rek allahu borom bi an yab'atha alaykum iqaban minhu mu teg leen mbugal moo xam ne li ko waral mooy jëf yu bon yi ngeen def ci la ñëw ci ginnaawam jëf seen jëf yu bon yi loolu mooy mooy mooy mooy mooy conséquence ba summa nag ginnaaw gi tad'unahu ngeen nekk fa nag di ko woo nag di ñaan di wasaare ñii ay kaamil ñii di ñaan fu nekk ñii dem leen ba ca kaaba ga ngeen ñaan aqsa fu la neex borom bi nee na summa tad'unahu fala yustajabu lakum kenn du leen nangul waaw kon nag <laughs> lii la imaam al-Hafiz bunu Rajab rahimahullahu ta'ala di wax ne kon te ñëw na ci hadis bi que ne bàyyi ñaan digle nja njekk tere lu bon day tere istijaaba ñuy nangu du'a al axyaar ñaanu ñu yiw ñi waaw wa fi'lu ta'at yakunu mujiban li istijaabi du'a da du'a jëf nag nekk nag ki topp rekk ndigal yi borom bi joxe tey sori ay <laughs> tereem loolu bokk na ci nga xamante ne ca lañuy bokk ci nangu yi ñaan waaw mu ne wali hada looloo tax lamma tawassala alladhina daxalu al-ghaar waaw ba nga xamante ne nii mooy gaay duggoon te xuntuma gisoon nañ ko fii ci Riyad bi jekk rek xeer wa ne xërëg rëg rëg rëg rëg rëg rëg rëg ca baabu karamaatul awliyaa waaw ne xërëg ñëw daal di leen tëj waaw <laughs> daal di leen tëj waaw léegi ku nekk ñu ne ah yow boo de ku nekk moom laa na wax li nga xam ne mooy lu baax lu mu defoon rek waaw ngir ñu tawassul jaare ci suñu jëf joojee ca douze xadiis douze lañ ko gisoon <laughs> mooy bokk na ci xadiis yi njëkk gis baabul ixlaas yi waaw billaahi wa ihdaari niyyati fi jamii al a'maali wal aqwaali al baarizati wal xafiya waaw bañ fa duggee xeer wa ñëw ne xërëng rëng rëng rëng tëj daal di tëj porte bi ku nekk jëf ju baax ja nga waxoon moom nga def kon ñu xamante kon jëf ju baax ah bokk na ci yi nga xamante ne nii day waral nangu ñaan ku nekk ba nga waxee lu baax la nga defoon sellal ko ngir yàlla xeer wa di ah, topp ba ko mujj wax ba mu waxee mu dali na ñu génn kon nag loolu la de waaw <laughs> kon yàlla nañu yàlla may dégg al fiqhu fi diin waaw waaw waaw waaw moo <laughs> am na lum ci teg ne waaw <laughs> loo xam ne bon ganaa ñu kii rek istisnaase ko mu ne wa qaala Lays mu ne ma lay fi mel na xaritu imaam Maalik bi moo loo xam ne mu ne ra'a Muusa alayhi salaatu wa salaam mu ne Seydina Muusa alayhi salaam dafa gis benn waay bu yëkkati ay loxoom di ñaan yàlla di góorgóorlu ci ñaan yi gis ko xam ne kii yii kii yi muy ñaan yi na ko de fa qaala Muusaa Seydina Muusaa ne alayhi salaam ay yaa rabb ay saa borom abduka da'aaka hatta rahimtuhu wa anta arhamur rahimin fama sana'ta fi haajatihi <laughs> Seydina Muusaa alayhi salaam ne ah borom bi sa jaam bi ngi lay dagaan di la ñaan ba man nii yërëm ko te yow yaay ki gën a dàq yërëme ñépp waa borom bi loo def ñaanam ñaanam noo ko def Ah, fa qaala nee na borom bi na ko yaa Muusa yow Muusa alayhi salaam law rafa'a yadayhi hatta yanqati' ma nadartu fi haajati hatta yanzura fi haqqi ne gis nga bu yëkkati woon ay loxoom di ma dagaan ay yoxoom di ma dagaan ak a ñaan ba loxo yi rot dagg sax faalewu ma ay aajoom ba xaq bi ma ko teg farata yi ma ko teg mu nekk ci <laughs> waaw xaqullahi jaamu ko te doo ko bokkaale mu ne ci waaw loolu <laughs> wallahu taala alam en mooy nit na mooy tunduku di dëkke mooy yàlla di tooñ yàlla di dëkke lu xaram di naan lu xaram woyofal lépp lu ñu wax mu ne dara new ci nekk benn laxisme boo laxiste boo xam ne buy taxawaalu ci àll bi la muy lekk la muy naan la muy dundale njabootam yoonam new ci ba pare jàpp ne ay mbirum yëpp a war a dox digganteem ak yàllam pan na bu yàgg moo tax ndaw sa xamoon salaf yi di ko nettali ba boroom di génn moom dana ko ah bu doon waxi wolof ni ñun nag muñ xiif moo ñu gënal ah safaraay aj safaraaw jahannama mu ne ko lan mun ne ko nga dem boo demee uti amoo nga ñëw ñu muñ moo gën nga jël lu daganul di ñu ko ëndil ñu koy lekk waaw kay waaye léegi moom loo fi am duñu mooy est-ce waa ji li muy am dagan naam daganul lool bu affaire nit ñi est le na waaw ba nga dégg caaxaankat yi naan alal ji nga xam ne mooy bi bi xaraam mooy bi tegoogul sa loxo saa bu xasee tegu sa loxo rek ak nu mu ci man di tegoo boobu dagan na ñooñu dañuy fowe diine quoi <coughs> waaw ñooñu vraiment mooy ñi nga xam ne dañuy fowe diine moom alal moom amal rek est day wuruj day fóot day naxaate day lu bit diin ci diine ji lay jaar di tromper nit ñi di lekk alalu nit ñi gaa yi naan moo fi barile xooluñu est-ce que li barile googu ci lim jóge est lu baax la wala lu xaraam la wala lu dagat seen yoon newu ci laa yubaaluun faalewuñu waaw mais loo ci gis conséquence nit ñu mel noonu foo jaar dinañ gis conséquence bi fii ci dunya qabla al-ukhra nañu borom bi loo ci boromam ci boppam quoi te ñu réciser quoi te xam ne yu xaram yooyu moom manoo cee boo ci boo ci naree samp kër na la leer ne loolu mooy <coughs> day rafaat sa kaw rek kon nag yal nañu borom bi may ñuy dunde lu lew